abu zakariya yaxya bnu sharaf annawawiyu addimashqiyu alshaaficiyu rahimahu llah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi salaasi mi'a wa ihda ashar baabu nahyi man akala suuman aw basalan aw kuraasan aw gayraha mimma lahu raa'ihatun karihatun an duxuulil masjid an duxuulil masjid qabla zawaali raa'ihatihi illaa li daruura walillahi alhamdu wal minna kon ñu ñëwaat ba léegi ci fi ñu yemoon ci kitaabu riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhim afdalu salaati wassalaam ah, ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ chapitre trois cent dix doon wax baabu karaahati alxusuumati fil masjidi wa raf'i as-sawti fiihi wa nashri ad-daalla wal bay'i wa shira wal ijaara wa nahwiha min al mu'amalat xadis bi mu jëwoon gis moo doon xadis mille sept cent mu ne woon wa an as-Sa'ib ibn Yazid as-sahabi radiyallahu anhu annahu qaala kuntu fi al-masjidi fa hasabani rajul fa nadartu fa idaa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu tey ñu war a gis ba léegi di wax ci wàllu jàkka ba léegi yoo xam ne dañ koy aay ci jàkka ak di mooy tëndakaloo koo xam ne xaalam loolu la muy jege jàkka yi waaw waxoon nañ bee passé ay nekk di xuloo ci jàkka jeeg di yëkkati sa kàddoog sa gëléem bu réer wala sa bàyyi mu bu réer fële nga ñëw di ko fa laajte loolu nag nga ne mais attends attends parce que am na benn affaire mais man bu ma nee ci jàkka ji sama téléphone réer wala sama pochette wala sama clé kër te ci jàkka ji laa ne woon lool am naa droit ñëw laaj responsable jàkka ji est ce ko gis ñu ne lool lool man nga ko laaj loolu lañ naan laa luqata la waaw daal la mooy loo xam ne kii dum tudd euh, nasdu la ki bàyyi may lañ koy wax xam nga bàyyi ma bi moom réerawul ci biir jàkka ji <laughs> waaw bu ñëw ci jàkka ji ko publicité xam naa da nga naan fi nit ñi baree wala boog ah gis na ko la wax mais bu dee sa pochette daa réeré ci jàkka ji sa kër loolu wallahu taala kenn waxu la ne mënoo ñëw laaj responsable jàkka ji ne bu ngeen ndax gisu ngeen fi nàngam ak nàngam voilà wallahu taala fii nag trois cent onze mu ne baabu nahi bunt bii day wax tere man akala suuman képp koo xam ne dafa lekk li nga xam ne mooy laaj laaj aw basalan wala li nga xamante ne moom lañ naan soble oignon aw kuraasan wala li nga xam ne moom lañ naan poireau poireau nag ana nan lañ koy waxe ci wolof loolu xaw ma <laughs> moom daal xam naa ne ñiy defar cere moom léeg-léeg ñu jël ko di ko def ci soosu cere gi moom poireau waaw moom daal comme bale lay niru rek benn affaire lu bu gudd ta vert am benn bopp nag <laughs> waaw ah, am na bu nabatee bi am na bu yeneen ak ay xeet <laughs> yu bari la kuras <laughs> mooy poilu aw ghayraha wala yeneen yoo xam ne lekk yoo xamante ni nii dañoo am xet gu foor mimma lahu ra'ihatun kariha boo xam ne daa am xet gu naqari ki lekk lii yii nii yu mel nii yépp an duxuli tere guñ ko tere muy dugg almasjida jàkka gu man di doon nag qabla laata zawaali toxoog raihatihi xet googee illa li darura lu dul loo xam ne lor a ko waral loru moo ko waral alhamdulillah imaamu Nawawi en fait dane buntu bi da koo samp di wane loo xam ne ci teg gi nu dem jàkk la mooy képp koo xam ne dafa lekk laaj boo xam ne kenn togg ko la nga ñëw ko moo xam plat la boo xam ne voilà ay kër dafa ay jën yuñ lakk après tegaal ay crudités yoo xam ne dafa bokk ci crudités yi soble si kenn du ko togg nga xam da nga koy defaale ko ci voilà di koy yëy di ko booleeg affaire bi comme kooku wala laaj bi am ay dagg yu ñu ay guusi laaj yuñ dagg daggaate léegi yow la ngay lekk da jël noonu di ko ci lekkaale wala poireau bi nga xam ne toggu togguñu ko boo xam da nga koy jël di ko yëy hmm? wala lépp loo xamante ne nii genre xudraway xudrawaat yooyu di euh, herbacées yooyu wala légumineuses yooyu nga xam da nga koy man di lekk waaye daa am xet gu naqari bu foor mu ne ci lekk lii lépp tere guñ ko tere moom muy ñëw ci jàkka yi moo xam àjjuma la julli àjjuma la julli normal la wala <laughs> buñ koy tere moom bu dugg ci jàkka gi fekk xet gi de tàqali ko wolof moom soit mu dem borosu ji affaire bi deñ wala daa en tout cas daal na lim illa li darura lu loo xam ne manu la ñàkk bu dee nag lu manu la ñàkk ko war a ci jàkk ji waaw par exemple a'adana Allah waa ji ah, moom kese moo fi xam électricité waaw waaye nag mu ngi nii añ na nag ba kollam fees waaye nag li mu doon añe añawul yaasa noon sax lam doon lekk ay jën la ay kii am na ñànkatan waaye daa am kii boo xam ne soble soo xam da nga koy daggaate noonu da ko doon boole ci mbiri di yëy di lekk te kenn togg ko waaye nag après courant bi coupé te foofu jàkka ji il faut moom vingt quatre heures dañoo war di ndax niñ ko tabaxee dafa lëndëm même boo bee fenêtre yi niñ mel fi mu féeti dafa lëndëm te courant bi moom kese ko mën a régler te ci biir foog mu dugg ci jàkka ji waaw loolu tax bo boobaa moom kese dañ naan ko nag kaay malgré ne yow yéy nga fi soble soo xam ne waroon naa tax doo dugg ci jàkka ji waaye nag xat-xat moo tax loroo tax kon viens entrer monsieur wala yow diw ngir nga régler problème mu courant bii nga xam ne bu boobaa suñu julli tisbaar dina xaw a yéeg waaw kay léegi al imaamu Nawawi rahimahullah fii nag indiwu fi ay aaya comme yi génnoon ay xadiis la fi indi moo di fi ñeenti xadiis ñett yi dañ leen di boole insha bu mujj bi insha bii di ñëw ñu gis ko comme niñ gisoon bii weesu ah mooy hadis boo xam ne tamit bi xam nga biñ doon Seyna Saïd moo ko soloon biñ fàtte woon léegi doon nettali mbiru ñu nekk it hadis bu mujj bi boobu moom Seyna Omar ci boppam moo ko nettali radiyallahu anhu moo ko doon kon hadis mille sept cent al imaam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne an ibni umar radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala man akala min haadihi shajarati ya'ni thuuma falaa yaqrabanna masjidanaa muttafaqun alayhi wa fii riwaayatin li muslimin rahimahullaahu ta'aalaa masaajidanaa wa an anasin radiyallahu anhu annahu qaala qaala annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam man akala min haadihi shajarati falaa yaqrabanna wala yusalliyanna ma'anaa muttafaqun alayhi wa an jaabirin radiyallahu anhu annahu qaala qaala annabiyu sala allahu alayhi wasallam man akala tuuman aw basalan falyatazilhu aw falyatazil masjidano muttafaqun alayhi wa fi riwaayatin limuslimin rahimahu allahu taala man akala albasala wathuuma walkurraasa falaa yaqrabanna masjidana fa inna almalaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam kon al imaam al haafid an-Nawawi rahimahullah moo ñetti xadiis yi ngir euh, leeral li tax mu tuddee buntam bii nga xamante ne nii noonu la ko tuddee kon xadiis bu njëkk bi 1701 mu ne an ibni Umar mu ne mu ngi jële ci doomi Umar gi di Seydina wa Mawlana Umaru ibnul Xattaab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa no an ibn Umar doom ji <laughs> mooy doom ji Seydina wa Mawlana Abdullah ibn Umar hmm? radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne anna nabiyya kene yonent bi alayhi salaatu wa salaam qaala nee na man akala képp ku lekk min haadihi shajarati ci garab gii mooy gan yaani lim ci jublu mooy assuum assuum mooy plante bi ku ci lekk muy laaj fala yaqrabanna bu mu jege mukk masajidana masjidana suñu jàkke ji <laughs> waaw mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imam al bukhari ak al imam muslim rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo mu ne wa fi riwayatin li muslim am na nu ko imam muslim rahimahullahu solo dane masajidana parce que masjidana lenn li ñenn boo xam-xam dañ ne lool day wane ne non loolu jàkkaay Medina bi la yeneen saa saa jàkkaay lay wax kon beneen jàkka bu mu nekk grawul alors moo tax Imaam An-Nawawi di préciser nii ne am na riwaay boobu nag dañ ne masajidana suñu jàkka yi moo xam ne kon jàkkaay jullit ñu lay wax c'est pas acte boo xam ne c'est réservé à al masjidu an-Nabawi ash-sharif ah ala nabiyyina afdalu salatu wassalam déedéet mu ne hadis bi ci tegu 1702 mu ne wa an mu ngi jël Seydina Mawlana Anas bunu malikin radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala nabiyu mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam nee na man akala képp ku lekk min hadihi shajarati ci garab gii falaa yaqrabanna ngal falaa yaqrabanna bu mu ñu jege ñun wala yusalliyanna maana te bu mu julleeg ñun mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamul buxaari al imaam muslim abul husayn bokk nañ ko solo rahmatullahi alayhima ñetteelu xadiis bi 1703 mu ne waan Jaabir mu ngi jële ci Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma annahu qaala nee na qaala an-nabi mu ne yonent bi alayhi na man akala képp koo xam ne lekk nga fu man laaj aw basalan wala li nga xamante ne mooy eh, waaja ca tegu eh, mooy soble ah, fal ya'tazilna mooy lekk ko te ñorul loolu lañ lay wax moo tax hadith Seydina Omar bi biy mujj am solo waaw fal ya'tazilna nañu sori waaw nañu na parke boppam ci ñun nañu éviter waaw aw wala boobu fal ya'tazilna sori masjidana suñu jàkk ji waaw mu ne hadith boobu muttafaqun alayhi al imaamu al Bukhari na ko al imaamu al-Qushayri an-Naysaburi soloo ko mu ne wa fii riwaayatin li Muslim am na riwaay boo xam ne kii mujjee tudd imaam Muslim rahimahullah foofu nii la ko neen saa saa man akala képp ku lekk albasala li nga xam ne mooy soble wa suuma ak li nga xamante ne mooy laaj wal kurrasa fii nag ñu indi kurras mooy poireau <laughs> waaw ku fi lekk yooyu rek <laughs> moom mooy poireau ndeysaan waaw ku fi lekk lii <laughs> nooy def falaa yaqrabanna ngallawaay bul jege masjidana suñu jàkk ji fa innal malaikata mu joxe tax tax ndax malaaka yi alayhimu salaatu salaam tata azza dañuy loroo mimma ci li nga xam ne yata azza da ciy loroo minhu ca loolee banu aadam doomu aadama yi alayhi salaatu wassalaam léegi ñetti xadiis yaa bu njëkk bi mooy xadiisu mawlaana ibnu umar radiyallahu anhu ma nee na muttafaqun alayhi imaam al Bukhari imaam Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko solo léegi laaj mu njëkk mi mooy hmm. ana ana eh, <laughs> Ahmad seen sëriñ solo na ko ni na ko ci ñaari bërëb al imaamu abu daawud ak al imaamu ibnu maaja al-qazwiini rahimahullahu ta'aala imaamu daarimi daal na koy solo di sëriñu imaam euh, at-tirmidhi ak imaam muslim al imaamu al-buxaari rahimahullahu ta'aala mu ngi ko jëkk indi kitaabul azaan baabu maa jaa'a fi suumil an-nayyi wal basal <laughs> waaw baabu maa jaa'a fi suumin niyyi an-niyyi wal basal wal kuraas voilà wa qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam man akala suuma awil basal minal ju'i aw ghayri fala yaqrabanna masjidana buntu wala kondi waaye indi na ko kitaabul maghaazi baabu ghazwati Khaybar al imaamu al abu abdillah al buxaari mu ne haddasanaa musaddadun mu ne nettal nañu musaddad di musaddad ibnu musarhad ibnu musarbal ibnu mustawrad al asadi abul hasani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 mu wax seen bi mooy eh, moom <coughs> ñoom ñi nga xam ne ñoo doon ay njaatigeem ñoom ñoo ko eh, eh, moo leen nettali moo ko nettali moom donc Ubaydillah li muy jële ci Naafi moom bari na muy Naafi mawla ibn Umar Abu Abdillah al-Qurashi al-Madani ñii ne Maghrib yi la cosaanoo Maghrib ñii ne seize an ibni Umar moo ko nettali di jële ci Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdil Uzza Abu Abdirrahman al-Qurashi yow al-Makki al-Madani génn àddina la 74 am nañu 73 wallahu ta'ala a'lam anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala fi ghazwati Khaybar voilà mu nekk keroog ghazwatu Khaybar la waxe woon lii ah, muy xare boobu amoon ci Muharram ah, ci juróom-ñaareelu at bi ci la xewoon ci Xaybar voilà ginnaaw gàddaay yonent saa nga xam ne yahuud yu yées yi la demoon ñi defoon coalition euh, ña taxoon ba Xandaq am ñoom la demoon ngir lijjanti seeni dossier ñoom Sallaam ibn Abi Huqayq ak euh, waalidu soxnaa yonent saa waa euh, <laughs> mu Huyay ibn mu yéeme mi voilà radiyallahu ta'ala an sayyidatina Safiya voilà bintu Huyay waaw ah, walidu Safiya la waaw ah, bintu Huyay muy Huyay ibn Akhtab mu yéeme ñoom la demoon liggéenti ci fële ca Xaybar ci Muharram eh, ci juróom ñaareelu at bi léegi foofu bés boobu nag bu ñu nee yow fii ghazwati Xaybar ca xare ba man akala min daa bokk ci am tere woon luhumul humurul ahliya gisoon nañ ko mooy la viande asine li jëm ci yàpp mbaam sëf waaye ak li nga xamante ne bari na yoo xam ne eh, dañ ko fa tere keroog moom mii nga xamante ne mooy bésub xaybara ah, mu ne man akala yoneen saa sa wax na keroog ne man akala min hadi shajarati mooy ville boobu nekk ci nooru Médina voilà léegi benn province bu mag la biir euh, as-Saoudia al-mamlakatul arabia muy xaybar voilà bu naat la dëkk bu naat bari tàndarma voilà nekk ci kaw Medina digganteem ak Sham mu ne man akala képp koo xam ne lekk na min hadihi shajarati ci garab gi yaani li mu ci jubluwaa suuma mooy li nga xamante ne nii mooy laaj fala yaqrabanna waay ngallawaay bu mu jege masjidana suñu jàkke ji noonu la ko imaamul Buxaari rahimahullah daal di indee bu dee ci kitaabul maghazi imaam nomar dana anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha yawma xaybar an akli thum wa an luhumi al-humur al-ahliya naha an akli thumi voilà loolu mu ne huwa an-nafi wahda wa luhum al-humur al-ahliya an salim loolu beneen biro léegi kantaar imaamu muslim abul husayni moom mu ngi ko ni kitaabul masaajid wa mawaadi'i as-salaa baabu nahyi min akl man akala thuman hmm? mu ne hadathana léegi fii imaamul Nawawi nag kii ni woon di fii lañuy ñuy gise mim naan wa fii riwaaya am na riwaaya boo xam ne nag yemul rek ne fii masjidina fii ma fii euh, masjidana da ne yi la wax masaajidana loolu lañaa nekk nii di kaali jënte al imaamul haafidu Muslim kon mu ne haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa Zuhayr ibn Harb mu ne nettali nañu li nga xamante ne mooy suñu ñaari sëriñ di Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri rahimahullahu ta'ala gane àddina 167 génn àddina 252 wa Zuhayr ibn Harb Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi gane àddina rahimahullah 160 génn àddina 232 rahmatullah alayhima qaala mu ne nee nañ hadathana yahya gis nañ ko sànq moo imam muslim ne huwa al-qattan moo yahya ibn sa'id ibn farrukh moom lañ gis ci riwaaya imam al-bukhari an ubaydillah gis nañ ko al-umari abu usman qaala rahimahullah axbarani naafi' gis nañ ko an ibn umar radiyallahu anil jami' anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala fi ghazwati khaybar man akala min hadhihi shajarati ya'ni thuma fala ya'tiyanna al-masajida voilà fala yatiyannal masajida bu mu dikkal jàkka yi moo tax képp ku taxaw naan bon masjida naa booy jàkkaay Medina ji leen saa sam wax mooy xam nga waxam jooj dese naa demee noonu parce que il suffit law tatabaa ar riwayat bu toppoor riwaaya yi ñëw ci hadis bi ni mu ñëwee doonu loon wax lool amaana waaw mooy jàkk yépp ci yam waaw du loo xam ne pour le mosquée prophétique kese la alayhi salatu wassalam déedéet non voilà kantaan ak fi nga xam ne mooy masjidana mooy euh, euh, masajidana bi xam nga fii leer na masa al masajid bu mujjee bu mu dikkal jàkka yi léegi masjidana bi mu ne wa fii riwaati muslim masajidana moom la ci teg mo ne hadathana abu bakr ibn abi shayba allah allahu akbar mu ne net abu bakr ibn abi shayba ni abdullah ibn muhammad ibn abi shayba hmm? borom musannaf al-Absiyu mawlaahum al-Kuufi al-Waasiti al-asl gane àddina 159 génn àddina 235 qaala haddathanaa ibnu Numayr mu nekk ñu naan tawaab ibnu Numayr Abdallah ibnu Numayr ibnu Abdillah Abu Hishaam al-Hamdaaniyu al-Kuufiyu gane àddina 115 génn àddina 199. ha mu ne taxawal man di la beneen càlla la xaa mu qaala mu ne imaam Muslim wa haddathanaa Muhammad ibnu Abdillah ibnu Numayr mu jël ko ci doomu kii ibnu Numayr bi muy Muhammad ibnu Abdillah ibnu Numayr al-Hamdani Abu Abdirrahman al-Kufi gane àddina noo génn àddina boog 234 rahimahullah ah mu ne wal-lafzu lahu kaddu yi may indi moom la ñeel qaala mu ne haddathana abi moom lañ gis sànq mu Abdallah ibn Numayr rahimahullah qaala haddathana Ubaydillah mu al-Umari Abu Usman mi ngi gis sànq naa fi ngi doon naan ibn Umar radiyallahu anil jami' anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man akala min hadhihi al-baqlati fala yaqrabanna masajidana hatta yadhhaba rihuha ya'ni mu ne ku lekk ci légume bi xaw ma légume nañ koy wax mooy gaay mooy baq la mooy loo xam ne day génn ci suuf si di verte waaw luy luy <laughs> waaw nga xam ne suuf si da ciy verte quoi waaw yooyu léegi bépp gàncax roob lañ naan baq la ku ci lekk benn ah fala yaqrabanna masajidana voilà moom naa wa fi riwaati li muslim masajidana dane suñu jàkka yi hatta yazhaba rihuha bu mu jege suñu jàkka yi fekkat ga dem mu ne liñ ci jublu nag mooy laaj léegi kon c'est bon euh, li nga xam ne mooy hadis boobu mooy bu Seydina wa Mawlana Abdallah ibn Umar léegi bi ci tegu taxrij bi ci tegu muy 1702 wa an Anasin la wax muy Anas ibn Malik waxoon naa la kenn wax Ansa <laughs> Ans man benn ville bu nekk fii laa ko xamee côté ville Franche-sur-Saône Ans mais Anas <laughs> radiyallahu anhu <laughs> yi daal roon am na fu ma gis Ans Ans Ans moom. fa Anas ibn Malik Anas ibn Malik xadimu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam bim ne yone saa saam man akala min hadhihi shajarati fala yaqrabanna wala yusalliyanna ma'ana léegi loolu mooy dane imaamul Bukhari imaam Muslim moo ko solo léegi laaj bi mooy est-ce nekk ko solo ñu ne la seen sëriñ al imaamu Ahmad daal na koy solo bon pardon e, biñ génn sànq <laughs> pardon pardon pardonnez-moi un petit peu parce que imaam Ahmad euh, dafa am benn waay dafa am benn riwaay mooy bu Ibnu Umar bi boo xam ne euh, dina am njariñ ñu wax ko en tout cas gis mu ne moom mu ngi ko Musnad ibn Abdullah ibn Umar nee na ñaari bërëb la gonde mu ne haddathana Yahya mu ne nettal ñu Yahya mooy al-Qattan al-Hafiz mi nga xam ne sëriñam la moom lañ gis sànq fee ah muy al-Qattanu rahimahullahu ta'ala an Ubaydillah mooy al-Umari Abu Usman mi ngi gis an Nafi'in an Ibn Umar radiyallahu anil jami' anna rajulan voilà Ibn Umar fii da anna rajulan benn waay sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam ani dabbi <laughs> wa huwa ala al-minbar kon lii nga xam ne euh, lii nii yonent bi alayhi salaam waxu ko xaybar kese waaw parce que lii nii dane benn waay da koo laaj ah waaye mën na nekk xam nga euh, mën na nekk tamit que ne xaybar mooy ndax foofu fa mu doon waxee mooy fa mu leen doon jiitee quoi foofu la ko doon waxee mais lii day niru ne tamit Medina foofu it yonent saa salaam yàgg na di jàngale lii mu ne daa benn waaye bu laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ani dob bi ne ko waaye yonent bi alayhi salaam waaw mbëtt moom mën nañ koo lekkam <laughs> mbëtt lu ci ne waa wa huwa alal minbar fekk yonent saa salaam mu ngi ci kaw minbar bi taxaw waaw te loolu en général bu ñu ko waxee al boobu lil ahdi la mooy minbaru yonent bi sallallahu alayhi wa ah. mu ne fa qaala mu ne yonenta yonent ba lay saar saam ne laa akuluhu wala anha anhu <laughs> ne man moom duma ko lekk waaye nag duma ko tere xam nga mbëtt Seydina Xaalid ibnul Walid xam nga tàntaay Xaalid ibnul Walid soxnaa yonent bi la woon sallallahu alayhi lalaa jaaxal lool xamoo ko <laughs> Seydina Xaalid ibnul Walid menn tàntaam tàntaam mais soxnaa yonent bi law saa salaam parce que tantam euh, muy yaay Maymuna xamoon na yaay Maymuna euh, tantaay Seydina Xaalid la parce que yaayu Seydina Xaalid ibn Walid ak yaayu Mawlaana Ibn Abbaas ak yaayu yaay Maymuna ak kii ak ak ak ak kële bintu Umays Asma bintu Umays soxnaay Seydina Jaafar ba ginnaaw gi Seydina Abu Bakar denc ko ginnaaw Seydina Ali denc ko radiyallahu mais kooku moom ñoom ñoo bokk papa hein non ñoom yaay lañ bokk voilà ñoom euh, non non euh, asma yaay la bokk ak ñett ñi <laughs> voilà euh, mais mooy alxaaris mooy papa yaayu yaay yaayu mawlaana ibnu Abbaas moom moo ci mag mooy lu Lubaaba bu mag bi lu Lubaaba ak yaay Maymuna ñoom ñépp ak yaayu Xaalid ibnul Waliid ñoom ñépp ñoo bokk mooy seen papa Euh, yonent saa sal nag lu bari da doon dugg ci da doon ñëw bu ñëwoon ci yaay kër yaay Maymuna doon ànd ak Seydina Xaalid radiyallahu keroog nag benn jour dañu ànd ak Seydina yonent saa sal ko ñëw ànd ak Seydina Xaalid ñu dugg ci ci taam-taam yaay Maymuna bintul Haaris al-Hilaaliya radiyallahu anha ñu ngi fa fekk benn plat nag buñ defar ñu koy waaj a teg yonent ñu koy waaj a tegal yonent saa salam am benn jigéen ci biir néeg bi ne eh yéen du ngeen wax li ngeen nar a jox saa salam lan la ak yooyu saa saam ak si ak Seydina Xaalid ak ñi mu àndaloon ñu dem bay lekk ñu taajal leen plat bi ñu dem day lekk am benn jigéen ne yéen du ngeen wax li ngeen nar a tegal yooyu saa saam lan la. yooyu saa saam ne lan la ñu ne ko mbëtt la de yooyu saa saam téyewaat loxoom ah Seydina Xaalid arrêté tamit ne ah <laughs> yooyu saa saam dafa xaraam mu ne déedéet daa bokkul rek ci li nga xam ne mooy suñu nourriture fa ma jógee. Euh, lii bokk ci moo tax miinuma ko waaye lekk leen nenn <laughs> mu ne aw ma bi xaraamal lu yàlla daganal moo tax fii bi ko waa ji laajee ci kaw bar bi ne ko yoneen saa salaam waa bëtt nag moom yoneen saa salaam ne man de duma ko lekk waaye nag duma ko xaramal de duma ko tere kenn waaw keroog suy naa Xaalid ah kon ko yoneen saa salaam nee na moom lekkal suy naa Xaalid di lekk yoneen saa salaam di ko xool muy lekk mais yoneen saa salaam ne lii ma man baax na <laughs> moom miinul mo kii ne yonent léegi nag fa na nabi nee na ginnaaw gi ko waaji laajee ci minbar bi mu ne ko ci mbëtt mu ne ko duma ko lekk waaye duma ko tere